a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliina wa imaamil muttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du suuratul hadiid suuratul hadiid mu ngi woon kon ci tey li ñu war a gis mooy alam yaani ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alam yaani lilladiina aamanuu an taxsha'a quluubuhum li dikrillahi wa maa nazala minal haqq wala yakunuu kalladiina uutul kitaaba min qablu fa taala alayhimul amadu fa qasat quluubuhum wa kathiirun minhum faasiquun loolu lañu war a gis ci jotaa bi weesu kon gisoon nañu euh, laaj yi suñu boroom doon laaj naan ana lan moo leen tere ngeen dépenser ci yoonu yàlla te buur yàlla kat moomeelu asamaan suuf ci moom lay dellu mu ne woon ñiy dépenser avant fatxu Makka ci kaw ne fatx bi mooy fatx Makka am ñu ne Hudaybiya la comme niñ ko waxe woon mën nañu dépenser avant loolu ak ñu dépenser après yemuñu ñële ñu njëkk ñu ñëw pour daraja waaye ku nekk ci ñoom buur yàlla daal dina lay di àjjana dinaaw gi waxoon nañu yowmal qiyaam bés bi nga xamante ne nii ci lay fay ñooñu jullit ñi nañ fay nekkeek seen leer ya ñuy yor ak naafiq yi ak li nga xam ne mooy ci état bi ñuy nekke di ñaan ñi ñu xaar leen xool leen ñu mën a niitlu waaye duñu ko mën suñu boroom ne woon nag fal yow ma tey ñuy woo ñu ne naan leen ndax ma suñu woon a nekk jiir ñu naan leen ah kay waaye na ngeen fitnaaloon seen bopp ak yañ ci tegoon wax leen borom bi ne subhaanahu wa taala ak buñ leen jox bu ñu indi woon joxe luñ mën a joxe ngir ndàmpaay ñu bal leen keroog kenn du leen baal fal yawma tey laa yuxadu du ñu jël minkum ci yéen naafiqi fidyatun benn ndàmpaay wala min alladina kafaru lu caagante ne ñi nga xam ne ñoo ngi ñu di woon yàlla wa mawaakumu naar safara moo yey ci yéen hiya wa mawaakum seen dëkk seen daluwaay seen dëkk annaaru mooy safara hiya moom mawlaakum moo yee ci yéen wa bi saaka ñaaw almasiru la nga xam ne mooy mujj léegi nag muy continuer mu ne alam ya'ni lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dhikrillah wa ma min alxaq ginnaaw bi nga xam ne ci la wax ak naafiq wax ni ñu mel wax yéeféer yi ne ñoorey côté yooyu yépp buur yàlla du leen nangul ndàmpaay mukk yowmal xiyaam mu ne alam ni ndax jotul lilladina amanu ñeel ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla waaye gëm yonentam bi aleyhi salaatu wassalaam an mu daldi toroxlu tiit xolooboom seen xol lu koy waral mu ne li dikrillaahi muy ndax tudd yàlla wama nazala xaq ak li nga xam ne moo wàcc tukkee fa borom ba ñëw ci ñoom ci dëgg mu ne wala yakoonu te bu leen nekk bu ñu nekk kalladina comme ñi nga xam ne ootul kitaaba dañ leen a joxoon téere ci lu leen jiitu yeen jullit ñi min qablu li leen jiitu fa taala gudd yi alayhimul amadu muy délai bi euh, diggante ñoom bi ñu seen yonent yi demee ak bi yonent bi alayhi salaatu ñëw délai boobu gudd ba tax ñu bari ñu changer diine jañ ne woon fa xasat ba délai bu gudd boobu tax ak coppite yañ fa def fa xasat mu daldi wow qulubuhum seen xol yi wa kathirun minhum faasiquun te li ëpp ci ñoom ay génn topp lañ ay faasiquun ay kàccoor lañ kon aaya bii loolu la wax muy aaya boo xam ne day woo nit ñi ñi yàlla ngir ñu redoubler d'effort ci liñ doon def ndax boroom xam-xamu tafsir rahmatullah alayhim dañu wuute ci li aay bi di tekki ñan lay waxal imaam abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mu wax ci xadis bu ne ci saxiix imaam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi mu ne ñun de fi ñu newe ci ngëm yàlla geeg fi ñu yàlla subhaanahu wa taala daldi wàcc aaya bii ngir gilleen a soññ gin leen a soññ ci seenu ngëm yàlla daanaka quatre rek la quatre ans lañu ci suñu boroom daldi di ñu làbbali ngir ñu gina a redoubler d'effort mu ne xanaa jotul euh, ñi nga xamante ni ñoo gëm yàlla ñu daldi di toroxlu seen xol yi toroxlu di tudd yàlla am ñu ne déedéet naafiq yi lay wax mooy comme si dane woon alam ya'ni lilladina amanu bi lisaanihim ndax jotul ci ñi nga xam ne ci seeni làmmiñ dañ dañoo gëm est-ce que ñoon jotul nag wax dëgg yàlla ñu génn ci liñ nekk naafiq gi nekk di wane loo xam ne gëmuñu lool te ragal seen xol yi toroxlu ci yàlla ragal ko ngir te di ko tudd ba di ko tudd waaye tamit ak li mu fi wàcc ci dëgg Ah. mu ne nag bu leen nekk wala yakunu bu leen nekk kalladina utul kitaab mu ne jullit ñi di ñu jàngal loo xam ne lu am solo la mooy ak tarbiyatu ah, bil waaqi' di yar nit ci li nga xam ne moo xew mooy actualité wala ak li nga xam ne moo xew am na tamit di yar nit à travers bii mooy di yar nit à travers mooy ñoo xam ne ñoo la fi jiitu woon mais dañu am lu ñu def te ba ñu ko defee dañu alko suñu boroom nag subhaanahu di la wax ne la fàttalekul ñooñu wax la retracer la seen histoire ngir yow ni ñu def ba alku nga bañ koo nga bañ koo def Euh, moo tax mu ne wala takunu bu leen mel yéen jullit ñi na comme ñi nga xam ne loolu ba léegi mooy wala mooy ci kaw ban tekki la kii tekki jël mu dee ne dane naafiq yi kon wala yakunu ngal la waay yéen naafiq yi ndax jotul ngeen gëm seen xol yi torox di tudd yàlla te tamit gëm jàpp tey jàng li nga xam ne moom la yàlla wàcc ci dëgg waaye nag tey itam ba léegi bu leen mel comme ni nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon min qablu ñoon ñooy ñan uutul kitaaba ñi nga xam ne dañ leen a joxoon téere muy les juifs et les ndax ñoom seen problème mooy la mooy ndax sayyidna Muusa alayhi salaatu wassalaam moo indi tawraat eh, juifs yi ñi ko jëkkoon a gëm même bu dee amoon na ñoo ci xam ne ni nga dégg alxuraan di leen wax ci suuratul baqara suurat saar yu bari yi di ci retracer seen histoire euh, mooy ne nuñ mënoon di mel ñoo tane woon ñeneen ñi ñëw seen ginnaaw ñoo nag la fait que euh, bi Seydina Muusa alayhi salaam génne àddina période boobu ni mu guddee tax lu bari lañ changer seen diine tamit mooy yu bari ñu bàyyi ko jàngatuñ ko jëfeetuñu ko moo tax mu ne bu leen mel ni ñoom chrétiens yi moom ba Seydina Isa alayhi salaam génnee àddina après lañ falsifié lu bari te diggante ñoom ak yonent bi alayhi salaam xaw na xëcc am na lu ci Seydina Salman al Farisi lu ñu soloo ci moom ne entre diggante boobu ak diggante yonent bi alayhi salaam environ cinq cent et quelques années la cinq cent wala six cent wala cinq cent cinq cent bu ma cinq cent wala ak lu teg jàppatuma li teg li mu wax euh, moom Seydina Salman al Farisi radiyallahu taala anhu cinq cent wala lu teg kon mu ne nag ñooñu li leen ci mooy comme que délai bi dafa yàgg mu ngi mel ni xam nga nit bu baree lu muy déglu waaraate nii mooy xolam day tooy saa su ne bàkkaar yu bari yu mu doon def dootu ko def mais bu ko gëjee déglu bu mm, mooywul day toom dawaat ci liñ la wax ndax lan fa taala alayhimul amadu fa qasat qulubuhum dele bi moo yaatu diggante bi ñu newee ci leer gi ak bañ ko gëjee pratiquer gën koo déglu dafa gudd te nag iblis da ci profité ngir yow sa xol bi nga xam ne leer ndoon mu commencé bi ci teg ay barrières par benn par benn ba mujj gi dootoo gisati dara luy leer ba bo lool nag ku mel noon ba continuer noonu kooku day mujj xol bi wow moo tax mu ne fa xasat mu daal di wow qulubuhum seen xol yi sa eh, ñoom nag wa kathirun minhum lépp ci ñoom fasiquna ay way génn topp la léegi nag nit ki bu yàggee mooy xol bi day mujj wow ndax xol boo xam ne au moins dina def lu baax léeg-léeg mu def lu bon hmm. kooku ndax yonent mi alayhi salaatu salaam lu mu waxoon ne boo defee lu ñaaw sa xol dafa mel ni comme feuille blanche la boo ku def lenn benn bàkkaar ñu tomb ci benn bu ñuul léegi bu dee kuy def lu baax lool te am na bàkkaar yi am na ci yoo xam ne liy effacer bàkkaar mooy jëf ju baax moo tax suñu boroom ne innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat zaalika zikraa liz-zaakiriin mu ne dëgg-dëgg yu baax yi day yóbbu di effacer di yóbbu yu ñaaw yi loolu nag dafa am ay façon bàkkaar yoo xam ne noonu lañ mel ndax façon yi ñuy yi ñuy fare bàkkaar dafa bari mais nag malgré yooyu yëpp bi ci gën a màgg moom mooy yàlla moom bu ko ci malgré yooyu yëpp bu ko ci neex moom mu daal di bàyyi loolu lépp daal di lay jéggal sans loolu voilà ndax xam nga am na yenn yenn bàkkaar yoo xam ne jëf jëf ju baax moo koy dindi moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ci ndénkaane yooyu wat wa atbi'il hasanata ata tamhuha mu ne deel deel tofale deel toppale lu baax boo defee lu bon defal lu baax bu ko defee tamhuha da koy effacer voilà mm. nit koo xam ne par exemple dem na fenn wax fa wax ju graw léegi moom li gën lum ko mën a réparer mooy mu dem hmm. ne man li ma doon wax noonu nag dama juumoon wala dama doon wax li am réellement léegi loolu benn façon la mais bu am bàkkaar yoo xam ne nag kenn du ko tuube noonu mu ngi mel ni surtout bàkkaar yi nga xam ne dafay dafa dafa dafa takkale ko àqu dafa takkaloo àqu jàmbur hmm. loolu doo toog sa néeg rek ne jéggalu naa mu yéex mooy tey manuma ñëw fekk fii ma sàcc sa téléphone yóbbu dem ba sama kër di rëccu après ne man tuub naa te téléphone bee ngi sama loxo ba léegi ah non non naa la delloo mooy dafa loolu yëpp dafa am noo xam ne noonu lañ koy tuubi am yoo xam ne nag yàlla daa def mooy dafa am pen yum ci teg yoo xam ne fokk ñu teg la mm-hmm. mais loolu mooy buñ la jàppee par exemple nit ku njaaloo woon kooku kenn du ko ne yow ba ngaa tuub foog nga dem ñu dóor a téeméeri yàlla déedéet mën nañ ko yàlla man na ko baal sans ñu dóor ko téeméeri yàlla même bu dee dëkkub sariya lañ nekk ndax euh, li yonent mi alayhi salaatu wasallam waxoon kooku li na ko radiyallahu ne bu leen yàlla ba mu ko rey ab ba mu deewee mu ne ko ba ba mu génnee àddina radiyallahu mu ne bu leen yàlla suturaale mooy ne bu leen ñëw ci mooy ngeen jéggalu même lum garaaw garaaw jéggalul même bu dee am na fen mais nag suñu borom dana min qabl an taqdiru alayhim laata nga leen di jàpp mais bu xasee ñëw ba ci juge bi nag ba affaire leer moom moom foog ñu teg la benn kon bàkkaar yi dañu am ay catégorie nan lañ leen di am na yoo xam ne ay astaghfirullah yooy def ñooy tax euh, ñu daal di lay jéggal ñoo am na yoo xam ne astaghfirullah rek da koy dindi hmm. lii nag euh, mu ne kon fa taala mu daal di gudd alayhimul amadu dele ba fa xasan mu waw xulubuhum seen xol ya lu ëpp ci ñoom minhum ci ñoom faasiquuna ñoom les gens du yooyu ay kàccoor lañ moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon euh, le fait que ni ñu ni ñu ni ñu soppi yi mu ne woon Seydina Labid Ziyad ibn Labid radiyallahu anhu ne ko mais xanaa gisoo ne juifs et yi ñoom ñu ngi yor téere Tawraat ak Injil te jëfewuñ li nekk ci biir mm-hmm. léegi kon mu ne i'lamu anna allaha yuhyil arda ba'da mawtiha qad bayyana lakumul ayaati la'allakum ta'qiluun mu ne i'lamu xam leen anna allaha naka buur yàlla yuhyi mooy ki nga xam ne mooy dekkil al arda suuf si ba'da mawtiha ginnaaw ba mu deewee xat dëgg-dëgg bayyannaa leeral nañu la lakum ñeel leen yéen nit ñi al laayaay suñu boroom yi la'allakum amaana taaqiluuna ngeen la xalaat mooy i'lamu anna allaha yuhyil arda ba'da mawt ma ba'da yëg leen ne buur yàlla moom mooy dekkil yuhyil arda mooy dekkil suuf dekkil suuf xam nga jamono yi nga xam ne gars dañuy jooy sécheresse France nee nañ dafa am mooy même boo rombee ci gazon yi da ngay gis ni mu jaune ndax wow buur yàlla ne loolu noonu bu deewee noonu suuf si bu deewee ba gàncax gi mooy dundal nee na xam leen ne buur yàlla moo koy dekkil ginnaaw bi mu ko dee bi mu ko rey rey bi mooy day dem mm. léeg-léeg nga dem ci àll bi mm. dootoo surtout xam nga France moom day taw jamono yi moo tax ñoom tane nañ mais fi nga koy gën même temps yi dina la di nga ko gis tuuti mais fi muy gën a fi nga koy gën a seetloo mooy comme ay pays Afrique yi euh, comme Sénégal ak yooyu yaay dem àll boo xam ne boo fa demee noor bi hmm. saison sèche bi doo ngay gis àll bu liñ naan àll bu bu kii la hmm. ndànd fooy fooy la dara new fi lu dul garabu kàdd yéeg yooyu rek ngay gis ak ngeer yeeg yooyu buur yàlla la nag ne xam leen ne mooy ne dee na noonu suuf si dee na xam leen nag buur yàlla moo koy dekkil nan la koy dekkil ak taw yi bu tawee quelques jours nga gis mu commencé vert mu ne maa maa ko dekkil ginnaaw ba'da mawtiha ginnaaw bi mu deewee waaw mu ne xat bayyan naa dëgg-dëgg leeral nañu aayaati aayaay yàlla yi gis nga lii la'allakum amaana tanqiluuna ngeen di xalaat lool mooy gis nga ni muy dekkile suuf si ginnaaw bi mu deewee yéen nit ñi noonu laa leen di dekkile ginnaaw bu ngeen deewee ba moo tax naan in huwa illa xayaatun in hiya illa xayaatuna ad-dunya namuutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad loolu dafa am façon yéeféer yoo xam ne loolu lañ doon wax amoon na Quraysh waa Quraysh loolu lañ doon wax ñu ne waa Makka yéeféer yi ñu ne woon yonent ma lay saar saab lii daal du dara suñu dund gi ñun moom rek la ñam dañuy dund namuutu dinañ dee wa nax yaa après dañuy dund après ñu dee rek looloo fee ma ah. wamaa yooliku naa ay daana yàllaa ñu rey yooyu moom yow dangaa dundool nag mooy ñoom ñu lañ naan dëxëri yuuna ñoom jàpp nañ ne lépp nature bee ko def loolu ay façon la ci yéeféer yi yoo xam ne ñoom dañu jàpp ne ñoom voilà c'est la nature qui fait tout mm. bu loo wax ñu ne la c'est la nature mm. ki gëmul yàlla toujours loo ko la c'est la loi de la nature nag ñoo bari ñoo bari France façon boobu ñoo bari France mais dangay gis ne moo tax le fait que nit ñi naan Euh, catégoriser affaire euh, tawxid yi comme wéetal yàlla tawxidul uluhiyya rububiyya ak asma wa sifaat loolu dafa am problème ah, ndax bokk na xam nga yu bari bu ñu lay jox ay exemple ci ñiy def catégorie boobu mooy euh, dañ naan la walla ndax yéefiru Màkka yi ñoom gëm mooy yéefér yi dañuy gëm nañ ne yàlla am na ndax buñ leen li alxuraan ne ñu leen waxee kan moo bind asamaan suuf ñu ne allah buur yàlla nga wax leen kan moo fi di leen wax lu bari ñu ne ñoom daal dañ naan dañ naan allah yàlla mu ne ñoolu ñoom xam nañ ne euh, que yàlla moom moo fi def yooyu mooy boroom loolu mais li ñu gëmul kon ñoom am nañ lan wéetal yàlla ci wàllu lan euh, mooy rububiyya li mu moom d'accord nañ ne moo moom asamaan moo moom suuf mooy taw mooy def li loolu d'accord nañ ko kon ni ko jullit bi amee la ñu ko amee mais ñu jàll ci beneen tawxiidul uluhiyya ñu ne boobu nag lañ amul ndax ñoom gëmuñu ne yàlla moom rek lañu war a jaamu ci dëgg fokk ñu boole koog leneen moo tax ñu ne woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii nii nekkul eh, eh, lu dul yoo xam ne dañ koy jaamu illaa li yuqarribuna ila allahi zulfa suñu yàlla yii dañ leen di jaamu ngir ñu gin ñoo jegalee yàlla bi ngay wax yow léegi kiy def classification boobu danaan ñoom am nañ bu njëkk bi mais amuñ bi non dañ naan la loolu li tax ma ne classification boobu te loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ koy leeral kene doxul mooy dañ leen naan yéen euh, ndax façon ba li nga wax ne ñoom d'accord nañ ne yàllaa moom asamaan seeg suuf loolu ñépp xam nañ ne benn kaala ci façon yéeféer yi am mooy du du du non yépp ñoo gëm ne yàllaa def asamaan ak suuf ah loolu waa Makka noonu lañ neloon waa Makka ñoom dañoo ñoom gëmoon nañ ne yàllaa fi def asamaan seeg suuf si mooy boroom kaaba gi sauf ko mooy yeneen yàlla yii nii mënuñoo ñàkk ci mbir mi pour jaamu yàlla moom fokk ñu am intermédiaire yi moo taxoon ñu def fi lu bari deg ko ci kaaba gi di ko jaamu ñenn ñi utaale seen kër ak ñoo xam ne bu ñuy dem benn effigie lañu ci yoon ba di ko jaamu ci bu ñuy bu ñuy tukkee ak yooyu. de moo mooy ne ñooñu benn façon la ñu ngi am nag ba léegi moo tax boo seetloo polythéistes yi ñuy jaamu yàlla yu bari ñoom en général ñoom ñoo ñoo yem mooy ne ñooñu bu doon ne doon nañ d'accord classification bële tawxiid wéetal yàlla ci wàllu la euh, li mu moom war rububiyya yi mu nga xam ne moo ko bind mooy borom ak li nga xam ne moom wéetal ko le fait que moom lañ war a jàmm moom rek ak li nga xam ne mooy meloom bi yu tedd yeeg yu euh, euh, ak turam yu sell loolu kon loolu day wane ne dox ndax benn façon yéeféer yow nga wax ñépp xam nañ ne bu ma génnoon fii gis ate bi ne ko man xalaqa samaawaati wal ard kan moo bind asamaan ak suuf ànd mais yow tey fu lan nga naan ma bind. Ah, waaw mooy ne kon yow sa classification boobu du baax. dañ naan la loolu doon ah. loolu moo tax yooyu taxaw <laughs> loolu yéeféer yi daal benn affaire la mooy ne dafa am ay classification am na ñoo xam ne comme waa Màkka lañ mel ñu ngi am balee gi te ñoom ñooy polythéistes boo seetloo dëkk yëpp mm. euh, tout le temps dina am ku ñu naan mooy jëbi gina mag grec yi dañ naan le Zeus la Zeus Zeus moom mooy yàllaay yàlla yi mm. nga dem euh, nu mu tudd euh, ñoom Égypte gaa yi ne la kii nu mu tudd Isiris walla Osis Osis Isiris ak Amon amoon Raaw ak ñooñu. am na daal ci ñoom man dama dama ko sama mémoire bi dafa xaw a yàqu léegi. mooy jàppatuma exactement <laughs> kan mm-hmm. moo ci jë bi nga xam ne nag moom mooy jëbu mag mooy tout le temps. Mm. ñu ne kii moo yor soleil bi. Euh, kii moo yor lële terre affaire suuf affaire ndox. mais tout le temps dinañ la ne nag am na ko am na koo xam ne mooy seen chef nga dem ci saltige bi ki nga xam ne moom day bokkaale ci séeréer beeg yooyu ab ab ab moom dina am koo xam ne moom ñu ne ko mooy kan mu ne mooy rok rok seen utul seen la yàlla sant <laughs> non seen mooy yàlla ju mooy waaw mooy mooy ne ñoom mooy yàlla ji gën a mag ci ñoom en tout cas mooy ñi ko gëmoon ñi doon euh, ñooñu moo doon bi gën léegi nag amaana séeréer bu tuub nii de par abus de langage mu koy wax mais mooy dama laa bëgg a wax ne ñooñu am nañ ba léegi mais dafa am ñoo xam ne gëmuñu yooyu du tout dañu gëmul sax nga naan leen ay yàlla ak yooyu ñooñ da bëgg a wax foo leen di classer kon ci sa ñett yooyu nga def amuñ moo tax ay moom moom ay ay caaxaan la boo leen nee ay naan la noon ñii nag te nag boo seetloo ñenn ñooñ li leen di gën a jaay mooy technologie bu ñu am ak la fekk ñu nekk ñoo xam ne même bu ñu ko amul ñu nekk ñoo xam ne ay rationnel lañ ay rationaliste mooy ne ñoom lépp lépp lu lu xew dañ koo bëgg a lu ne ñu ne faut une explication il faut arriver toujours à expliquer ce qu'on ou ce qu'on non il faut pas croire il faut pas être crédule dans crédule dans la vie hein non faut pas être crédule non non non il faut ngay il faut réfléchir kenn parce que ñu ngi def ci seen bopp yi loo xam ne rek. voilà mënoo ci dara loo indi rek. moom foofu lañ koy. moom la suñu borom naan summun. Hmm. bukmun umyun fahum laa yaqilu wala laa yubsiru. Hmm. mu ne gis nga ñii xam nga lu leen daal façon yéefar yooyu. Hmm. mooy ñi ngay wax ni. summun dañoo. Euh, seen nopp yi voilà mooy loolu <laughs> summun bukmun umyun lu mooy ñooñu fa hum laa yubsirun manoo fexe fexe ba ñu gisal la dëgg mm. loolu seen xol mm. même seen bët bu ci tegoo mm. li muy gis lu dëgg ndax moom yorul bëti dëgg moo tax te dëgg nag pour mu nekk en tout cas jariñ nit ki mooy il faut moom lunettes yi mu yor wala jumelles yi mu yor muy jumelle lu dëgg sinon rek da koy altérer jàpp ne du dëgg alors que moom dëgg la du changer moo tax ñooñu dañoo tëx gumbalu seen yoon new ci fa hum laa yóbbu si roon clairvoyance bu dugg xol amuñu loo man di wax xam nga loolu comme que yonent mi alayhi salaatu salaam la suñu boroom ne façon bu mel noonu nag sawaa'un am lam tunzirhum mu ne gis nga ñu mel noonu yow mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam mi gën ñépp dàqa woote ñépp mu ne ko moo yem sawaa una moo yem ci ñoom baa ci yow ndax woote moom tout le temps lu baax ah. mais ci ñoom ak loo li la yàlla jox ci wàllu éloquence ak lim la defal ci loo xam ne sincèrement ku la xooloon rek war a tuub loolu lépp gis nga gaa yi ñoom loolu yépp moo yem ci ñoom ah. anzartahum moo xam nga xupp leen fexe leen convaincre bi leen waar am lam tunzir wala nga bañ koo def nga waar leen dem waar leen ak nga toog seet du pareil au ci ñoom ñooñu laa yu'minuuna mukk ñuy gëm ñooñu ay façon yéeféer lañu du ñëpp ndax bari na fi yéeféer yoo xam ne ñoom buñ gisee yenn yi dañuy tuub mm. am na ñoo xam ne sax nature bi la ñuy gis benn phénomène rek ñu daal tuub mais am na ñoo xam ne boo leen indiloon aaya yépp li alxuraan naan boo leen indiloon aaya yépp duñu tuub fekk xatta yarawul azabal ali fekk gisuñ gis nga buggoon mu tar mi leen yàlla di dig yowmal xiyaam foofu nag ku fa dem tu commencé tuub ku fa dem bëgg moo tax ñu naan euh, waaye suñu borom boo ñu mënoon a delloo mooy lay ñëw ba foofu ñu gis nag mbugal mi nag ñu ne ñu xam ne weddi gis bokk ci ah, léegi nag ñu ne ah aka neexoon ñu war ñu delloo ñu si ñu delluwaat bu ko defee ñuy jëf jëf ju baax mm-hmm. mooy ki nga xam ne dafay nekk li ko yàlla xéewale ci xam-xam ci am am ci lépp du ci def dara mm-hmm. di ci weddi yàlla dem ba foofu mu naan ak neexoon ñu dellu ma bu ko defee amalu saalihan fii ma tarakt ma def lu baax ci la ma bàyyi sama ginnaaw mu ne kallaa hiya kalimatun huwa qaa'iluha loolu baat la rek bu muy wax xam nga ne loolu du jariñ dara kenn du dee yàlla di ko delloo baat noonu kon mooy ne ñoom dafa am façon yéeféer yu mel noonu mooy façon bi ngay wax nii ñooñu moom ñoom moo ñooñu yàlla moo def moo tax mu ne xatamallaahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim ghishaw mu ne ñooñu buur yàlla moo moo kaste seen xol yi ala qulubihim kaste ko mooy daal di koy enfermer englober ko de telle sorte leer mënu cee jaarati seen nopp yi dégg lu baax dootu ci mënatee dugg mooy même yow booy wax lu baax buy dugg ci seen nopp day transformé foo jaar ñu ne waa ji lii da koo wax nii rek mais ak naa la la la la la la laal ci biir non non non damay fexeel walla kii ay pexe la tegati yow kon tout le bëgg waa ji wax lu dul noonu te bu naree wax lu baax nga interprété mu ne kon ala wa ala sam'ihim wa ala absaarihim seen bët yi du ñu gis dëgg jamais moo tax ñoom par exemple dee yéeféru màkke yi ñi ci alku euh, moo tax ngay dégg léeg-léeg nga dégg yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi naan waa Màkka bu ñu gisoon yonent mi alayhi salaatu salaam dañuy dem àjjana yéeféer yi hmm. mais mësuñu koo gis waaw hmm. ah, hmm. yow loolu kan moo la ne mësuñu koo gis Abu Jahl mësul gis ki Abu Lahab muy bàyyi xam man fu mës koo gis ñu ne la wax bi daa am dégg-dégg mooy mësu koo gis mooy dane dañu ne bu doon gis na yonent naa lay saar saar ñoom mësu ñoo gis yonent ñoom li ñu gis mooy ab Muhammad doomi Abdallah bii la bu ñu fondoo <laughs> voilà <laughs> voilà mooy loolu mooy xam nga man nit mën naa taxaw nekk nekk le plus grand professeur mm-hmm. ma ne kan <laughs> non yéen ah. daal yéen di farceur quoi waa ji nga xam ne waa moom ñoo yaroo doo doon bokk lal doon bokk lépp doon déconné no hmm. gaa yi wax wax ne non si mooy ne moom ba léegi hmm. keroog def nañ ko am na fu ñu ànd benn fermier am ku ñu àndal ci eh, bi ñuy dem <laughs> hmm. waa professeur la <laughs> mais ci biti yi mooy xam nga affaire yi duñ duñ bind ci jëbi ne li ma professeur français quoi mm, <laughs> waa ji comme que ci àll bi la nekk mm. kii bi fermier bi mm. xaw ma kenn ki di wax ba ne ko am lu mu wax am lu mu ko doon wax waa ji mel ni da ko comprendre mu ne ko pourtant français laa lay wax ah <laughs> ne ko nag euh, bu dee ne da am doute ci li may wax am na benn ki waa ji professeur français la bu dee li may wax du noonu mën nañoo ko réer mais waa ji boo gisee tubaab bi ni mu jógee xool xool xool. am wolof la xool waa yow. waaw. mais <laughs> mm, ça c'est ça là. Mm-hmm. c'est ça waay. waay waay professeur lui. waaw gis nga. <laughs> <laughs> mooy mënu koo gëm. Euh, professeur de euh, de français affaire yi def koy ree quoi muy xool waa ji di ko xool ci kaw ci suuf. ak waa ji parce que ça se voit ah, ko noir <laughs> ci village xam nga bu dee biir ville yi. biir ville am nañu habitude bi dañuy gis ay professeur mais àll bi. Mm. waa ji di xool waa ji di ko xool ay <laughs> ree jàpp ko après mais gëmu ko. Mm. Euh, ni mu ko gëmee mooy waa ji dafa daf ko wan photo mm-hmm. photo yi mu jël ci téléphone am moom yi ah. ak kii ah oui c'est sérieux ça mais c'est toi ça après ñu xool ne bon ah bon mm-hmm. mooy ne mm-hmm. euh, moom moom laata muy gis preuve yooyu photo yi moom gisul woon à travers waa ji que kii professeur la ah, ah, professeur fan moo tax ñoom ñu ne la yonent bi alayhi salaatu wa salaam lool la mooy ñoom Abu Lahab mosuñoo gis ne kii yonent la waaye Abu Lahab daal ci sama doomu frère la sama rakk bi daal sama doomu frère la du dara manu fee am luñ amul kon mooy mosuñoo gisub yonent ñoom ñoom liñ doon gis Muhammad doomi Abdallah di doomi Abdul Muttalib ainsi de suite doomi Hashim doomi kii Abdul Mara Qusay dem di yéeg. mais quand moom da doon génne ay wax yoo xam ne di wax loo xam ne. mais loo se poser la question waaw waaw. la alxuraan wax nii ne. xatamala xatamallaahu ala qulubihim wa ala sam'ihim buur yàlla dafa dafa def barrière. Mm. wërale seen xol yi ba leer du ci duggu mooy loo indi leer yonent la alei saatu salam moom jëmmam rek moo mooy leer gi gën a mag mais loolu duggul lu tax ndax yàlla moo kaste seen xol yi fi mu war a jaar parois yëpp la buur yàlla dal di dal di daal di amul benn isolation hmm. <laughs> lépp hmm. voilà doonuñu woon gis dara moo tax lu ma miracle bu mas di def ñu ne dañoo innama sa ne ko euh, euh, euh, suxirat a'yununa dañoo waaye suñu bët yi rek nga njibar bi ñun suñu bët yi mooy gis lu garaaw nii mais en réalité du dara <laughs> <laughs> waaw moo tax kenn ki ne ko woon hmm. man de foog naa yow benn doomu bàjjanam la woon hmm. doomu bàjjan yonente mi alayhi salaatu wa salaam Abdullah ibn Umayya hmm. ko man de gis nga foog naa ne gis nga mm-hmm. boo fii nga taxaw nii boo amoon sax fekk dañ ne ko yow indil mm-hmm. ñu di ko laaj ay miracle di ko laaj ay mm-hmm. miracle ba pare na ko dañoo bëgg sax nga yéeg ci asamaan si gis la nga yéeg waaw wala te nag boo yéegee noonu doyul wala nu'minu li wala nu'mina li ruqiyika li ruqiyika naa alaynaa kitaaban naqra'u lu dul gis nga boo yéegee gis nga boo ñëwoon fii taxaw hmm. ñu ñun ñépp Quraysh ñu taxaw di la xool ñu gis la nga yéeg di def nii di yéeg ba ci biir asamaan si te ñoo ko ak ne ko defal loolu boo ko defee ñu gëm la ba pare ñu ne ko mais nag hmm. waa ji ñëw na ko mais foog naa ne sax gis nga boo ko defoon ba foofu ñu ne ko boo demee ba foofu doyul de foog boo duggee ci biir asamaan yi nga génn akub téere boo xam ne da nga koy indi ñu koy liir waa ji ne ko man sax foog naa ne boo defoon loolu sax waaw malgré loolu lépp duma la gëm mooy loolu la mooy ñi nga xam ne yàlla boo tax ñoom hmm. ñoom en hmm. mooy ne am na nag ba léegi am na nit ñu mel noonu ñoo xam ne yàlla bon ci dogalam loolu la dogal. waaw waaw c'est ça yàlla mooy gindi. moo tax yàlla di yàlla moo lay waaw moo lay. mooy mooy ne du ay pexe du judd du daal ndax bu doon judd Abu Lahab nekk ndax Abu Lahab moom mu bokk ak bàyyi yonent ci alayhi salaam mm-hmm. benn bàyyi torox. Mm-hmm. kon yi du juddu rek. judd nag atu la. Mm-hmm. judd nekk. Euh, koo xam ne sa baay boroom xam-xam la kooku am na atu boo xam ne ki nga xam ne baayam du boroom xam-xam amu ko. amu ko mais nag tekkiwul ne yow ci atu boobu rek def na la dara. mooy ne tey boo ci doon bu ngeen doon góor góorgóorlu yéen ñaar amaana yow yaa koy gën a nekk mu ngi mel ni doomu professeur yi. waaw boo seetloo buñ nangoo jàng dañuy nekk ñu kale. waaw kon kooku lu tax ndax yaayam ak parents yi dañu nekk ay professeur ci ñoom moom ci muul bi fa la ci la juddoo mais nag loolu tekkiwul ne moom yaayam ak baayam ay professeur lañu rek kon loolu doy na léegi mu toog jàng non fooy foog nga góor moo tax gaa yi nag ñoom looloo leen daloon mooy de toute façon moo tax ñoom ñu naan wa ñoo waa kuffaaru Quraysh ni yéeféer yi masuñoo gis yonent bi alayhi salaam ndax buñ ko masoon nag buñ ko doon gis bi di caxe mais masuñu koo gis mu ne inna almusaddiqiina walmusaddiqaati wa aqradu allaha qardan xasanan yudaacafu lahum wa lahum ajrun karim mu ne inna dëgg-dëgg almusaddiqiina ñi nga xam ne ñooy saraxekat yi wo yu góor yi walmusaddiqaati ak saraxekat yu jigéen wa aqradu llaha te ñuy lebal yàlla qardan leble lebal xasanan gu baax mu ne ñooñu yudaafu lahum buur yàlla dina leen fulandil multiplier seen jëf yooyu walahum te ñeel na leen ajrun pay karim gu mag xam nga waxoon na ci man alladhi yuqridu llaha ci gisoon nañ ko fii man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasanan fa yudaa'ifahu lahu wa lahu ajrun karim ana kan mooy ki nga xam ne mooy lebal buur yàlla lebal gu rafet mu fulandil ko ko te dina ko fay fay mu tedd muy àjjan fii nag mu ne ñi nga xam ne ñooy dépenser seen alal ci yoonu yàlla te ay nekk ay góor ak ay jigéen tey lebal yàlla waxoon nañ la lebal yàlla mooy defal ko ci jaamam yi mais yàlla amul compte boo xam ne dañ ne lii mooy le compte de Dieu le compte d'Allah ku ko bëgg a jox rek ci sa salaire dara walla ay yooyu leen fa déedéet mooy ne sama jaam yi fajal leen leen seeni soxla seeni aajo te yàlla rekk tax mu ne kon kan mooy lebal bu wa aqradu ñooñu nga xam ne ñooy saraxekat yu góor yi azaka ñu koy joxe bu waree ci ñoom ba pare yemuñ ci lool waaye buñ gisee fu baax ñoo xam ne dañoo soxla te ñu man ko ñu daal di ko fay ñu daal di fay dimbali nit ñi mu ne ñooñu yudaafu lahum dina leen fuladil ñoom lahum ñeen leen walahum te la leen ajrun pay karim ku tedd tedd muy àjjal mu ne walladina amanu billahi wa rusuli ulaika hum siddiquuna walshuhadaau inda rabbihim lahum ajruhum wa nuuruhum walladina kafaru wa kaddabu bi ayatina ulaika asxaabul jahim mu ne ñi nga xam ne amanu ñi nga xam ne ñoo gëm billaahi gëm buur yàlla waaye wa rusulihi ñu dëggal yonentam yépp ndax l'islam amul man kii laa gëm mais am na yonent boo xam ne man mënuma koo gëm loolu boo ko defee comme wasoon nañ ko fi wax ne ñoom dañu constitué comme un corps liñ naan le corps comme un corps de métier xam nga instant yi agriculteurs yi di di di di fippoo ko def loolu mooy ne ñoom dañu constitué comme benn corps moo tax nga gis ñu commencé fële euh, Normandie Bretagne ah, après tey waa Lyon ñoom ñoo ah. jël Ronald ñoo ah. bloqué A7 ah. beeg yooyu ainsi de suite ndax lan pourtant neewuñ ne wax yow pour ñële la mooy ñépp solidaire ndax benn koor la mm. ndax nee nañ crise bi mm-hmm. ñàkk a mën bay jaay suñu yàpp ni mu ware ñun ñëpp la laal mm, kon nag ñun ñépp ci yem mm-hmm. Mm-hmm. police yi tamit pareil bés bu waa Villeurbanne agré bu ñu fi agressé benn policier policier niisier pari yeeg dënkërk yeeg ah, yépp ñoom ñooy bokk def journée de retraite mm. ak professeurs yi ku leen def dara lool la maîtres yi ñépp ndax lan dañoo constituer ab corps kon nag mooy ñàkk teggin benn force de l'ordre mu ngi mel ni nga ñàkk ko teggin force de l'ordre yépp mm. waaye saaga benn ministre moo nga saaga ñépp a mm-hmm. kon yonent yi nag alayhimu salaatu wassalaam ñoom noonu lañ mel mooy ne boo weddee kenn ci ñoom non moo nga weddi ñëpp mooy jullit bu ne woon man manumaa gëm yonent Yàlla Isaa alayhi salaam bi fi ma ko waxee la nekk yéefee mooy mooy amoo moo tax l'islam loolu la amul. waaw mooy moo tax mooy diine bi nga xam ne yonent yépp la. alors que yële ñoom. ñeneen ñi moom koo ci gis am na ku mu c'est ça juif yi gëmuñu yonent Yàlla ba moo tax sax ñu ne woon dañ koy jéem a rey. waay hmm, yi. Hmm. ñoom gëmuñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Hmm. mooy ne koo ci gis. moo tax nag ñoom ñu waroon a faire attention quoi. waaw ndax. même logiquement li gën a wóor quand même mooy nga gëm ñëpp. <laughs> mais le fait que nga naan man gëwuma kenn. mooy yow yaa ngi ci problème. Mm-hmm. surtout mu leer la ak preuve yu wane ne moom yonent la comme ñoom. Mm-hmm. loolu moom problème mm-hmm. kon mu ne ngeen gëm yàlla. allazi walladina amanu ñi nga xam ne lañu gëm billaahi buur yàlla wa rusulihi ak yonentam yépp depuis maam Adama ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñépp ngay gëm. ñi nga xam ak ñi nga xamul ñi nga xam seen tur ñi nga xamul seen tur ak ñi nga xam seen tur xam seen dund ak ñi nga xam seen tur te xamoo seen dund ñépp ci yem war kon mu ne gëm yàlla amanu billaahi wa rusuli ak ndawam yi mu ne ulaa'ika joxoñ leen baaraam bu sori ni ñoo ñële gaa yoo yële ndax daraja ju kawe ji ñu occupé hum siddiquuna ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo am darajaay siddiqiya mooy ñi dëggal complètement nga xam ne ñoom après yonent yi alayhi salaatu wassalaam kenn rawu leen ñoom ñoo ci tegu as-siddiquun moo tax nit nag doo jombule sa bopp dara bul toog naan loolu loolu wali yu mag yee ko mën a am mais buur yàlla lu mu yor da koy maye rek pourquoi nga ñaan ko lu dox doo ko ñaan euh, te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna ar-rajula la yatasaddaqu la la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi mu ne nit nit gi la yasduqu dina dëggu ci ay kàddoom li feer nag di dëggu ci ay kàddoom wa yataharra sidq di def le tout buy wax day calibrer ay kàddoom ba li muy wax du nekk lu dul dëgg mooy dina def le tout ba luy génn ci làmmiñam wi moom dëgg lay doon waaye tamit dëggu ci jëflanteem ak nit ñi mooy du nekk un faux du nekkum naafiq du nekk kàkkatar boo xam ne moom couleuru fi mu moom fi mu nekk rek couleur boobu lay jël déedéet day dëggu bu nekkee ñi nga xam ne ñooy jaamukatu yàlla yi ñu ni mu mel la mel bu nekkee baalkat yi noonu la mel du changer comportement ndax maa ngi ñii waaye bu nekkee ñu ñàkk ñi mu mel ni mel bu nekkee ñi am mu mel ni mel bu nekkee buur yi mel ni mel bu nekkee ñeneen mel ni mel pas muy changer ay surtout ni mu mel pour plaire à des yoo xamante ne ni yàlla tax déedéet mooy wayata xarra sidqa muy seet léppam mu ciy bàyyi xel ci dëggu kàddoom état wam waaye tamit jëflanteem mu ne kooku du deñ di def lool xam nga kon lool da ngay gis ni am na processus la boo xam ne nag jafewul ndax euh, ne dund ci mooy ñàkk a wax mooy wax lu amul loolu loolu ñi ñi ko mën a bàyyi bariwul ñi ko mën a bàyyi koo xam ne nit koo xam ne bu ñu ne ko yow est ce que man ngaa mas ngaa wax mas ngaa wax lu dul noonu lu dëgg mu leer la li nga wax lu dëgg mais nga wax loolu ñu bari dañ mooy bu dee yàllaa tax ñuy wax ah <laughs> ndax nekk nga ne déedéet rek te waa ji xam ne moom du dëgg lool rek day wane ne moom dëggu eh. loolu mooy ñi mel noonu bariwul imaam al Buxaari rahimahullah wax ne moom ba mu xamee ne wax lu dëgg wax lu dul dëgg du dafa xaraam depuis boobu masula wax lu dul dëgg te ko kañ na ko xam kañ na ko xam ba mu nee gone ndax ci xam-xam la yi lay dund <laughs> maso la wax lu dul noonu loolu du luy loolu lu jafe la yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam nag kon nag da ngay gis ne affaire bi mooy ne quand même ab ab combat la bu rëy mooy léeg-léeg mu rëcc la mais ngay fexe comme que rëcc na la tuubal te fexeel beneen yoon bul defaat lool ngay def noonu di calibrer say kii di ci mu ne nit ki du dañ di def lool xattaa mm. ba kera gis nga li tax mu ne xattaa mooy processus la kon xataa yuktaba ba borom bi di dogal ca moom bind ko ci ñi nga xam ne ak indallah siddiqan bokk na ci ñooñu nga xam ne yonent yi rek a leen féete kaw ndax dëggu ñooy les euh, ñoom ñooy les exemples par excellence ci wàllu dëggu comme ñoom Seydina Abu Bakr Siddiq moo tax ñu Siddiq ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ñoom Seydina Ousmane Seydina Ali ñooñu saxaaba yépp radiyallahu anhum ak ñi mel ni ñoom mu ne ñooñu mu ne nag ñooñu la yoon mais kon moo tax loolu bu kenn toog naan man moo non non non man bokku ba ci pourquoi bokkoo ci yàlla day may rek ñaan leen yonent mi alayhi salaatu salaam nee na bu ngeen di ñaan yàlla àjjana ñaan leen ko firdawsi ñaan leen ko fi gën a kawe après nag fu mu la jox nga xam ne loolu ndax yàlla day may rek bul jombale sa bopp mbir yi daal mooy nga bañ a yow yow bul bul bul ne man nag non lii may ñaan yàlla lu ëpp na da koy maye rek di dangaa foog ne ñeneen di jëf moo tax ñu am ko non du jëf ji moo tax ah. du jëf ji moo conditionnel yàlla def ndax yàlla ba mu leen di def loolu ñoom juddooguñu kenn juddoogul dogal bu jiitu la ko yàlla bindoon këne ñii ay siddiq la ñuy doon kon nag bul foog ne jëf ji ñëw après yi ñu def moo tax yàlla def leen ko déedéet namm namm yàlla rekk la nekk Euh, mooy li yonent ma lay saab wax ngay def inna rajula mooy da ngay fexe yow di dëggu même dee juum nga mm-hmm. rëccu mm-hmm. wax dëgg mu metti la nga bañ cee jaaraat mm-hmm. di faire le tout di nga def noonu ba yow koo xam ne par exemple moom moom érifie la woon moo dàqoon na nettali lu am bu déggee loolu commencé di kii mooy début bi manoo ñëw rek moom moom mu kilin noonu la bàyyi lépp mooy man nay commencer di wàññi lim doon bu doon moom sans wax lu dul dëgg la doon wax par jour mu commencer bi ci wàññi par jour cinq cinq loolu kay lu wax la. Mm, mu dem di continuer loolu di mm. continuer ba dem ba léegi journée bi dina jeex. Mm. bu toogee di di revisiter journée mu ne ah. tey de wax dëgg alhamdulilah. ay way wute na ak sama daaw de. tey moom mos waxuma lu dul dëgg. loolu kay alhamdulilah mooy ne nit loolu la mooy da ngay avancé te tamit am na yenn bàkkaar yoo xam ne moo gën yenn tiyaaba yi ah. moo tax imaam euh, kii ne euh, euh, ibn ataillah al al al iskandari radiyallahu anhu mu ne rubba dhanbin awrasat rubba dhanbin wala wala rubba dhanbin awrasat ma'siyatin wala dhanbin zillan wala zullan wankisaaran xayrun min xasanatin awrasat izzan wastikbaaran mu ne bariwaana wala comme ni mu ko wax mu ne bariwaana bàkkaar boo xam ne bu nit di def bàkkaar boobu tax mu jóge fa wàcc boppam jàppatul ne moom tekkeeti na dara dootul mu damm boppam bokkatul ci ñuy rëy rëylu ndax bàkkaar bu mu def ndax saa bu xalaatee ah, euh, man man non danaan man bàkkaar bi ma def kon manatumaa taxaw di jàpp ne maa gën kenn ah, ah, man bàkkaar bi ma def nii nan laay mën a taxawee suba mm. naan maa gën faali wala ngoy mm. te man ma def bàkkaar bu mel nii bu ko defee mu toroxlu ñépp mu jàpp ne ñépp ku gën te loolu loolu la yàlla soxla yàlla loolu la soxla mooy waa ji kon bàkkaaram bi moo ko yóbbu ci loolu mu ne xoolal boobu moo gën fopp ki nga xam ne moom jëf ju baax la nekk mais jëfam ju baax jooj da koo donnuloo mm-hmm. izan wastikbaran ñépp mu jàpp ne ay sous la ah, ku mu gis xepp yow xamoo li boo ko laajee benn masala sax ne ko man di dama doon julli juum mu ne nan lañ koy réparer yow xamoo loolu 40 <laughs> ans kon yow si julli yi la nga doon def mooy après kenn dootu ko ñemeetee la ba pare mu xeet ñépp xoolal rek lii rek xamu ngeen ko mm. te pourtant lu baax la nekkee mu ngi julli di dem jàkk voilà di dem jàkk jàpp ne kurul dem jàkk yéefal nga am wal am mooy am am am am am am njort gu ñaaw ci jaamu yàlla yi. waaw waaw waaw hmm. kooku pourtant mu di dem jàkka. mais dem jàkkaam jooju. Ah, moo ko dugal ci li yàlla ne woon man loolu sama mbubbum kaw la. waaw képp ku ko xëccoog man ma sànni la safara te faalew ma conséquence bi ciy am. kooku pourtant jaamu yàlla ji moo ko fa yóbbu. Hmm. ndax moom lu baax li muy def jàpp na ne moo tax moo féete ñépp kaw. xeet ñépp ba pare nekk koo xam ne di leen xoole ge di leen geesoo ko xeel. moo tax mu ne bàkkaar bi nga xam ne moo lay yóbbu ci toroxlul yàlla toroxlu gis sa bopp ne ke gënatoo kenn non man nan laa fi non manatuma manatuma taxaw di prétendre dara nga wàcce sa bopp mm. ngir yàlla boobu koy moo gën waaw waaw jëf ju baax joo xam ne yow jaf nga moo tax nga nekk ci suufe ñépp jàpp na gaa yaa leen da voilà te yàlla loolu la bëgg fu war rajaa alors que boo fi nekkee di xeeb nit ñi mm. loolu moom mooy bàkkaar bi gën a rëy boo mën a def. Euh, mooy moo tax suñ euh, yonent mi alayhi salaatu salaam ne euh, lan la wax an tahqira axaakal muslim ne doy na doy na doy na ci bàkkaar mm. jullit bi di daal di xeeb bokk jullitam mm. doy na bu la nee doy na ci bàkkaar mooy bàkkaar féetuwu ko kaw daal nga xeet sa bokk jullit ndax yow loo xam ne pourtant mënoon nga ko utal lay di ne ngi di dem jàkka nit ñi manula dem ñoom ñépp nga wutal leen lay dañoo am gànt gis na boo defee lool mooy iblis baare nga ko mënatu la jaar foofu mooy ne dootoo ñaaw njortu ci jaamu yàlla yi ñëwul ndax ñépp nag daan am nañ ngànt te ku am ngànt boo ko neexee julli këram te loolu mooy ci jàpp ne julli sax ci jàkka ji farata la mooy ne yow boo jàppee ne loolu julli ci jàkka ji farata la très bien lu baax la am nañu ko wax ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi mais nag bu mu tax nga ñaaw njortu ci ñépp ku ñëwul nga koy xeeb naan ñii jaruñu sax ñu leen di ñu leen di seede loo dara ñii jaruñ seede waaw ñii mooy ne yooyu <laughs> mm, yow yaay commencé di dugg ci domaine yàlla loo xam ne yow yaa ngi jéem taxaw taxaw yàlla mm. place yàlla naan ay walla kii mooy mm. mooy ne fexeel utal utal fexeel utal ko ngàtt bu dee nag koo xam ne moom li muy def nëbbu ci dara ci mbedd mi naan a di non kooku moom moo weer boppam mais manoon nag nit ñépp nga nga def ak ñoom noonu kon moo tax mm-hmm. euh, bàkkaar lool la mm-hmm. moo tax euh, xoola xoola xoola voilà bala ñu ci génn dama mm-hmm. xoola xoola pour pour luy étayer li ñuy wax nii gis nga aaya biñ gisoo alam ya'ni lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazar est-ce que jotul ñi nga xam ne ñoo gëm seen xol daal di torox ngir di tudd yàlla loolu dafa am al-Fudayl ibn Iyad euh, radiyallahu anhu benn boroom xam-xamu xadiis bu mag la noonu tamit la nekkee boroom xam-xamu suluk mooy bu mag a mag euh, moom lañ gën a xame ci moom lañ naan jamono léegi léegi moo gën a siiwee mooy xam-xamu suluk moom lañ naan suufi yi mooy as suufi ya turuq suuf mooy ci euh, yoonu suufi yi suufi bu mag la woon alqaadi ibn Iyaad euh, Fudayl ibn Iyaad boo demee ci saxiix yi dañ fay fekk ay xadiis yoo xam ne ci moom lay jaar mu ne moom moom moom dafa mujj gis nga affaire mënuñoo wax soufisme ilmu suluk jëm ci yooyu ñi ngay sellale sa bopp di fexe nag léegi nga àgg foo xam ne yow dootoo def lu dul ngir yàlla gërëmu yàlla kese seetatoo leneen nga xam ne loolu lañuy travail loolu kese kese kese mooy mënatoo fee joxati benn egg mooy ne mënoo tudd di tudd soufisme di tudd ni eh, ñi nga xam ne ñooy les grandes figures du soufisme saa nga boole ko ci. mais moom mais ci bàkkaar la jóge mooy gis nga ni doon def moom euh, agresseur la woon international bu mag a léegi benn bés. ba pare teg ci mooy euh, da doon fo benn bés mu joxanteeg benn jigéen rendez-vous ci ba guddi mm-hmm. bi mu demee bay dem foofu euh, après ci guddi gi ci lëndëm bi mm-hmm. mu dégg benn waay bu bu doon naafila doon jàng aaya bi mm-hmm. naan alam ya'ni lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min ba aaya bi jeex dikk mu dégg ko mu daal di tuub ci saa si ne wax dëgg alam ya ni ndax jotul mu ne lool la aaya bi wax ngir ñi yàlla mu ne ah kay jot na nag ma bàyyi caaxaan gi ma ne woon non seulement dematul foofu ci rendez-vous ba mais bi muy tourner ci lëndëm gi mu dégg ay ay commerçant yoo xam nit ñu doon voyager ci lëndëm gi ndax da doon lëndëm moom mu ngi doon dund moo jiitu wax naa la sëriñ ñoom imaam al-Bukhari euh, ñoom du moom moo leen féet moo leen jiitu sax mm, moom ay côté ay Abdullah ibn al-Mubarak ak ñooñ ñooñ la bokkal euh, jamono mu ne euh, après mu kii wala ñi ñi nga xam ne ñoo mooy bu dee ci tabaqaat yi après foofu léegi mu ne bi bi bi mu bi mu jógee foofu. di tourner mu dégg gaa yoo xam ne dañ doon voyage. mais comme ko guddi na. ñu ne nañu des fii bañatee bouger ndax foday la agresseur bu mag bi bés bu ñu yégee bu ñuy dox ba dajeeg moom li ñu yor yëpp dañoo ko suturé mu ne laa ilaha illallah waa man daal mm-hmm. man maa posé problème nit ñi nii nit ñu baax ñii di nekk di dox seeni soxla ñemeetuñoo teg benn paa ndax man mu jóge fa mu jóge doon ki mu doon nekk borom xam-xamu xadiis bu mag mag nekk benn borom suufi bu mag a mag ci domaine yi pourtant ci bàkkaar la doon dem pour wax la ne affaire yi ah. mooy bàkkaaram yooyu mm-hmm. moom la xalaat tout le temps moom la xalaat ba mooy tax mu wàcc boppam hmm, bi mu wàccee boppam nag te yonent bi alayhi salaatu salaam euh, li asar bi di wax ne képp koo xamante ne nii wàcc na sa bopp hmm. yàlla yëkkati man tawaada hmm. rafa'ahullah ku wàcce sa bopp buur yàlla yëkkati la moom ba mu wàccee boppam ndax bàkkaaram yooyu ba mu déggee aaya bi ndax jotul ñi gëm yàlla ñu toroxlu moom mu ne def na bàyyi loolu lépp après mel ki mu doon nit ñi di jóge fu nekk di ko seet si ndax xam-xam bu am ak sellaay di ko joxe exemple ci wàllu ah, sell te agresseur international la woon naka noonu Abdullah ibn al-Mubarak mi ma doon wax sànq moom moom imaam Malik ñoo doon mm-hmm. mais moom moom ab waykat bu mag la woon mm-hmm. mooy bu doon tey façon jazzman yooyu gaa yi mooy waykat daal mais moom loolu la woon da doon wër rek di way ci ci ci ci kii yeeg euh, xew-xew yeeg yooyu mu doon tey mooy gars yi tournée di walla bu fi amee ngénte wala fee après yaay yor tamag yi wala yooyu yaay tag yaay moo doon yor riiti géeg yooyu moom it aay bii nii moo tax mu tudd alam ya'ni lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dhikrillah ta Abdullah ibn Mubarak boroom non boroom xam-xam bu rëy moom ci wàllu xadiis ak tamit soufisme ak domaine yépp ba pare ak zuudu téereem bu am solo boobu mu bind ci wàllu dëddu àddina nga xam ne euh, non na ci imaam Maalik mais ay contemporain la ñoon non ku màgg màgg màgg Abdullah ibn Mubaarak teg ci noonu ci domaine yépp la newoon jihaad ji yépp da ko doon def ta ta gis nga bokkoon na ci lim lim particulier particularisé woon mooy gis nga bu àndeek ay nit bu doon aji bu doon aji euh, dëkkam dëkk bi mu nekk gaa yi aji yépp gaa yi aji yépp da leen di recenser ba xam leen ne leen kenn ku nekk moom mooy comme bu doon tey tey waxu tey mu gën a leer mooy agence bi agence de voyage bi ah, danaan képp koo xamante ni day dem aji man damay aji mm-hmm. euh, léegi seen yóbbal ak yépp jox leen ma ko man man naa maa koy téye boroom xam-xam la ku wóor la gars yi dañ ko koy jox ah, ñu dem aji ba ñibbisi bu ñibbisee ku nekk mu dem këram jox la liñ ko joxoon dana ko mais lii nag mu ne lépp maa ko yow lii hmm. te boo fa demee yow na ngay jënd di def lépp nga fonne sa alal la ñu ñibbisi ah, mu delloo leen ku nekk lan ak nan ko ko joxe woon noonu la la koy joxe ne loolu lépp ah, maa ko gàddu woon maa ko fay hmm. koo xam ne ab woykat moo tax nit bul jekki rek li fe gis nit tey mu mel nii rek nga ne kii sa fuuti safara la jëm déedéet ah non buur yàlla moo xam nit ñi lan la ñuy deewee moo tax ñaan mujj gu rafet am solo walillaahi aqibatul umur lu mbir yi ci loxo yàlla la ne comme que moom ni nekk ci loxo moom ngay moom la ñuy ñaan suñu bos rafet ci ñi gën rafet voilà dundu gëm yàlla deewe ko loolu moo jare ñaan loolu rek la ndax euh, ku deewe loolu yaa mucc ku deewewul loolu mooy yaatoo kon mu ne kon ulaa'ika ñi gëm yàlla te gëm yeneen toujours Abdoulaye Gaye toujours ah waaw euh, tafsir Abdoulaye ànd ak suñu kiimaan voilà voilà loolu lu am solo la amin loolu lu am solo la ñaan gu am solo ngoog mm-hmm. amin waay ah, si si mu mm-hmm. ne ñi nga xam ne kon amanu ñoo gëm billaahi ci buur yàlla wa rusulihi ak ndawam yi alayhimu salaatu wassalaam ulaa'ika ñooñee humu siddiquuna ñooy ñi nga xam ne ñooy siddiquuna yi wa shuhadaa ñooy martyr yi nga xamante ne nii ñoom inda rabbihim fa seen borom martyr mooy ku dee ci yoonu yàlla mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee samay martyru xeet ëpp nañu ku dee rek ci doo yoonu yàlla de ku dem jihaad dee yonent mi alayhi salaatu wasallam nee na am na ñeneen ñoo xam ne ëpp nañu man sama xeet ëpp nañ lool moo tax jigéen guy matu génn àddina moom ci la bokk mooy day am darajaay ku dee ci yoonu yàlla ku dee ku dee ci xare euh, ak koo xam ne xas mooy koo xam ne dafa nekk nii kër gi wadd ci kawam màbb ci kawam kooku tamit day yor darajaay koo xam ne martyr ak ku lab ak yu bari yoo xamante ne ni cité na ko ne sama xeet ñoo ñépp ñoo ki dee ci moo tax euh, yooyu yépp ngay ñaan yàlla naa nekk martyr ndax nekk martyr cekkiwul ne rek foog ma nekk ci terrain bi bu dëggoo ci yow buur yàlla mën na la koo jox sa biir néeg ah, sa biir lal sa biir hôpital bu génn àdd hôpital ak foo mën di mu jox la comme Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu da doon ñaan yi buur yàlla may ko mu nekk martyr ci dëkku yonent bi alayhi saa wasalaam biir Medina gaa moo tax dañ leen doon da leen doon jaaxal ñaaram góob gis moom lan la mën a ñaane lii mooy lan di ñaan nekk martyr mm. ci biir dëkk bi mm. tam te temps xeex yi ci biti lay am ah, te tamit islam ni mu amee woon doole fan la xeex di amee fii bañ ñuy gañe bay ray xalifa bi sax <laughs> ah yàlla may ko ko te yonent mi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ko mm. ba mu newee ci kaw bi mu yéegee xiraa mm-hmm. montagne boobu nekk mag mm-hmm. montagne bi yëngatu mu ne ko uskun xiraa mu ne xiraa dalal mm. mooy montagne bi yëng mu ne ko dalal ndax newul ci sa kaw illaa nabi wa siddiq aw shahid sa kaw ñi taxaw sa kaw ab yonent la muy man alayhi salaatu aw siddiq ak Seydina Abu Bakar siddiq aw shahid ak koo xam ne shahid la Seydina Omar a nekkoon ak moom Seydina Ali Seydina Ousmane Seydina Talha Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ak Sa'd ibn Sa'id ibn Zayd ak Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ñoo ñépp ay martyrs lañu ñoo ñépp Seydina Ali ibn Abi Talib dañ koo rey Seydina Ousmane dañu koo rey Seydina Omar dañ koo rey mm. mu ne woon newul ci sa kaw ku dul ab yonent mm. moom aw siddiq ak sayna Abu Bakar mii nga xam ne siddiq la moo mooy ki mu wax ci kaw ne ulaayika humu siddiq ñooy ñi dëggu incarné par excellence ah. darajay siddiq yi hmm. mu ne wa shuhada kon shuhada yu di rek ñi dee ci kii rek de hmm. ñoom nag ñoo ci ñoo ci bokk nañ ci ñu ci ñoom ñoo ci gën a kawe ah, ndax quand jaay sa de bakkan sa waay ci ndax yàlla moom <laughs> loolu du lu yomb am ah. hmm. dem ah, mu leer na ne bal yi ci sa jëbi la moom. waaw waaw waaw waaw ah, ça laissez-moi trinquer quelques années <laughs> mu ne kon wa shuhada ñooñu ba léegi ñooy martyrs inda rabbihim fa seen borom. lahum ñeel na leen ajruhum dinañu am te ñeel na leen ajruhum seenug pay wa nuuruhum ak seenug leer. walladina ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi wala gaa yi kanta lii mooy gaa yi nga kanta ñi nga xam ne wax na la ñu gëm yàlla gëm yonent yi alayhi salaam ñooy ñooy su siddiquuna ñooy martyr yi fa seen boroom dinañ am seenu pay ak seenuk leer xam nga xam nga xam nga ci kaw mu ngi la doon wax yow ma taral na wal mu'minati yas'a nuruhum gis nga seen leer googu yàlla ne ñii ñoo koy am ñii gëm yàlla gëm yonent yépp sans discrimination te tamit xam nga ñun ñun wolof yi war nañu bàyyi xel ci benn affaire mooy da ngay gis lu fekkaale ci suñu waxtaan yi mooy bu ñuy tudd yeneen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam c'est comme si ñuy tudd benn waay bu nekk ci mbedd bi moo tax Muusa mais kenn du wax Muusa <laughs> non mais Moussa alayhi salaatu wasalaam mais Moussa mel ni kuy wax benn waay buy taxawaalu fa xanaa sax bu dee benn waay buy taxawaalu nga xoole ko yonent Yàlla Moussa mi mi mu yor turam nga ne Seydina Moussa bo mais Moussa noonu rek non ndax wa azzaruhu da ngeen koy màggal wa waqaruhu ngeen wekko mm-hmm. alladi ñu topp al yonent bi nga xam ne mm-hmm. Euh, ñi gëm yàlla gëm yonent alayhi salaatu wasallam mooy ne ñooy da leen di màggal ndax buur yàlla moo leen màggal yaa ayyuhan nabiyyu yow yonent bi alayhi salaatu wasallam est-ce que daa ma sax ci alxuraan yaa muhammad alayhi salaatu wasallam manu ko woon wax ah waxu ko yaa ayyuhar rasul yooyu lay wax bu koy woo ñun muhammad saa sax ñu julli ci moom alayhi salaatu wasallam loolu problème la moo tax keroog maa ngi doon benn waay naan gis nga man seetlu naa gis nga ñun wolof yi ni ñuy waxe nii. du nag lu ñu tay ah. Ah, mooy dañoo amul habitude bi. te tamit ñi ñu ñi ñi suñu référence yi. en tout cas ñi ñu ci dégg ñuy wax. en général ñoom. pas ñëpp ndax dangay gis ay ñoom alaaji Abdu radiyallahu anhu ñooñ ñooñ ñooñ da gis ni ñuy màggale ñooñ mm. doo gis mukk mu naan Muusa rek toog déedéet. mais ñeen ni ñu bari ñi ci ëpp ni ñuy wax mooy bu ñuy wax nag seen sëriñ daal di koy ngandal moom mooy sëriñ bi mooy kii bi mooy borom mm. xam-xam teg door a indi turam mm-hmm. ba pare ngay waxub yonent ak ab saxaaba nga ñëw waa yow Salman kuy Salman ah, comme si benn waay buy buy taxawaalu fa alors que du loolu moo tax euh, ñun dañu war a def attention ci côté wo yonent yàlla Musaa saab wala di wax comme si nekk tout temps ci affaire voilà dualité ay kii nii kii voilà lii da ngay mujj ba wekk gi ñu waroon a jox doo leen ko jox ay teew loolu sax yu mel noonu façon wax yu mel noonu kenn du ko wax ñoo xam ne ñoo gën ci ñu yàlla bi déedéet yow kay man nga ne yonent ma lay saar sax moo gën mais bul wax di wax wax yoo xam ne après day xaw a ñàkk teggin ci keneen ndax boo ñàkkee teggin kenn ki yonent sa alayhi salaatu salaam ci boppam nga ñàkk teggin moo tax mu ne woon xam nga waay ji dafa am benn waay benn waay dafa ñëw dafa am benn waay boo xam ne euh, ci marché bi marché bi Médina mm-hmm. dafa dajeek ab jullit la de radiyallahu anhu ab saxaaba la dafa daje benn juif mu dégg juif bi naan waat naa ko ci ki nga xamante ne moo gënale moo gënal yonent yonent Yàlla Muusaa ci mbindeef yi eh, ne eh, jullit bi ne e yow lu tax ngay wax loolu naan yàlla mi gënale yonent Yàlla Muusaa alayhi salaam ci jullit ñi te yonent bi alayhi salaam rek fëgg ko mu tër léegi nag juif bi naan dem ci yonente waaye saar saar ne ne ko diw mooma mooma dóor ñu woolu ko waa ji ñëw mu ne ko lan ngeen jote mu ne ko dama koo dégg mën na koo dégg ci marché bi mu naan maa gën a euh, mu naan maa ngi waat ci ki nga xam ne moo gën a euh, yonent Yàlla Muusaa alayhi salaam hmm. ci kaw mbindeef fii te yow nga nekk fi di dund moo tax ma dóor ko léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam di mer ne leen bu ma kenn bu ma kenn gënale sax ci Yunus ibn Matta yonent Yàlla Yunus alayhi salaam moom mi jën wi wannoon bu ma kenn gënale ci kaw ne ne mu ne man hmm. dekki bi ñu dekkee mu ne yawmal xiyaam suñu borom day def benn mooy euh, ak yuuxu goo xam ne ñéppay xam ñéppay wan. nee na bi loolu amee bi ñu jógee. mooy bu ñépp deewee la loolu bi ñu jógee loolu bi amee man damaa ñëw fekk Moussa mu mu mu doon lan la wax muy sujjóot xaw ma muy lan. xaw ma nag mu yonent ma lay saaf saaf ne moom xamul nag est-ce que moom bokkoon na ci ñi xamoon. <laughs> wala dafa njëkk moom moo njëkk a jóg pour wan la que ne xoolal jagle boobu ko yàlla defal bu ñépp jógee dañuy fekk moom fekk na mu taxaw pour wan leen ne mooy ne moo tax yooyu am solo la yonent mi alei satu salam moo gën ñi mais boo koy waxee na nga xam noo koy waxe bul wax xam nga ñun façon yooyu la ñuy waxe ba ndax nit ku nekk sëriñ bi nga topp da ngay jàpp ne moo gën ñëpp moo gën yeneen sëriñ yi ndax loolu tamit bu dul woon loolu jarul ngay topp kenn ah. ndax nit day am fulla hmm. mooy bu may ëpp xam-xam warumaa nekk gis ki fi ëpp xam-xam ma bàyyi ko fi di seet keneen bu dee ne man damaa bëgg gën a kale ci domaine boobu hmm. léegi nag man ku ma jàpp ku nekk ku ma doy mooy damay jàpp ni moo gën ñëpp loolu am nga ci droit mais nag pourquoi pour foo nekk rek bëgg a wan nit ñi di discours boobu tenir discours boobu. Mm-hmm. parce que loolu mooy fanatisme gi. Mm-hmm. ndax yow de toute façon ni nga mel ci sa sëriñ. Mm-hmm. keneen kii noonu la mel ci bosam ah. Mm, nga foog ne yow dina la gëm moos nga naan ko sama sëriñ a fi gën moo gën ko dul moom. kenn jegewu ko façon wax yooyu ci ñoo xam ne ñi nga bokkal sëriñ ak ñi nga bokkal ak ñoom ñu ngi ñu ngi fatoo mooy ne da ngay gaaruwaale amul benn sens gëmal li nga gëm rek te topp ci mais bul xeebloo nit ci li nga xeebal nit ki li mu nekk moo tax yooyu la ñuy topp nag ba ci yonent yàlla alayhi salaatu wasallam noonu la ñuy def non ñoom ñëpp yàllaa leen teral ah. yónni leen ci xeetam yi voilà léegi nag ñun am nañ jagle boo xam ne ki gën ci ñoom la ñu muy loo xam ne liggéeyuñu ko du benn effort bu ñu def mbaaxug yàlla kese la fadlullahi moo koy jox ku ko neex euh. nga yàlla la ne nañ ko sant ci lool te ba ñu dugg ci loo xam ne mooy tax ñu daal di leen di ñàkke teggin mm. bu ko defee la ñu naroon a am buur yàlla daal di ah, koy ricc kon nag mu ne ñooñu de mm-hmm. kon ñooy ñooñu ñooñu lahum nuuruhum am nañ seen leer leer gi leeru àddina ak leeru àllaaxira lépp lañuy ñuy am keroog bu lëndëmee këris ba naa féqii naan xaar ñu niit lu ci yéen ñii ñooy am leer lahum ñeel na leen ajruhum seen pay di àjjana wa nuuruhum ak seen leer mu ne kan ñoo ñoo ñi baax walladina kafaru wa kaddabu bi ayatina kantaa ñi nga xam ne ñoom ñoo weddi mm. wa kaddabu ñu daal di ñoo ñoo ñoo suul jëf kafaru wa kaddabu ñu weddi bi aayaatinaa ne kenn yiñ fi indi yépp yi wane ne dinaan ni day wane ne yàlla yàllaa lu yónni dara amu ci ñooñu mu ne gaayo ulaa'ika gis nga ñooñu hmm. asxaabul jahim ñoom ñooy waa safaraaw jahim ñooñ ñooy dugg safara yàlla nañu ci yàlla musul kon walladiina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi hmm. suul jëf ginnaaw xéewal gi leen yàlla def ni'matul in ijaad al imdaad da pare defal leen xéewalu nekkal leen bi ñu amul waaye amalu leen rek booya sànni leen ci mbooy gi mais lépp mu leen koy defal air bi ñuy noyyi sante bi defal leen loo xam ne ci lañuy ñuy mën a dunde di tedd seen dund lépp ñu daal di koy fulewoo pied ne ñoom seen seen seenu ñaq bopp la kon wala ba pare mu ne leen jaamu leen ma ñu bañ ñu leen jéet mu indi ay miracle yi wane ne moom moo fi ne moo yónni kii wax kaddabu ñu weddi miracle yooyu ne yii yëpp amul dangaa njibar suñu bëti bu ñu fontoo yii yëpp taxaw mu ne gaa yooyu walla ika gis ne gaa yooyu ni ñu soree ci mbon ba jéggi ci dayo asxaabul jaxiim ñooy waa safara aljaxiim xam naa nag dañuy yem na bii di ñëw kon insha allah ñu war a continuer ci fi muy wax ne i'lamu annama alxayaatu dunya la'ibun wa lahwun wa ziinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fil amwaali wal awlaad kamasali gaysin ajabal kuffaara nabaatuhu summa yahiiju fataraahu musfarran summa yakuunu xutaaman wa fi laaxirati cadaabun shadiidun wa magfiratun min allahi wa ridwaan wa mal xayaatu dunya illaa mataa'ul guruur